Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil baabi as-saabi'i wal khamsiin wa an samurata bni jundubin radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu illaa an yas'ala ar-rajulu sultaanan aw fii amrin laa budda minhu rawaahu tirmidiyu rahimahullah wa qaala xadiisun xasanun saxiix alkadd alxadsh wa naxwah kon alimaamu alxaafiz annawawiyu rahimahullahu taala muy ñëw ci bunt bi nga xam ne wala chapitre bi nga xam ne wala garab gi nga xam ne moom lañ nekk ba léegi di wax ci baabul qanaati والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة bunt bi wax daal ci doylu tée sa ci lépp loo xamante ne lu baaxul la rawatina yu xaraam yi ak loo xam ne day wàcc muru am nit ak di jublu ci wàllu dund loo xamante ne nii <clears throat> euh, lu dagan la di dépenser ak tamit ŋaññ laaj boo xam ne nit ki da koy laaj euh, darura waralu ko mooy du daa loru léegi nag ci suñ jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadiisu Seydina Abu Hurayra moom lañ mujj woon gis cinq cent juróomi téeméer ak fanweer ak ñaar bi al imaamu rahimahullahu taala mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man sa'ala an-naasa takassuran ba ni xadis bi jeexe walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis xadis bi ci tegu xadis bi ci tegu mooy xadisu 533 juróomi téeméer ak fanweer ak ñett mu ne wa an Samurata ibn Jundub mu ne waan samurata mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon samura ibnu jundub di doomi ku ñuy wax jundub waaw gisoon nañ fi xadiisam samura ibnu jundub ibnu hilaal radiyallahu anhu qaala mu ne qaala rasulullah mu ne nawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam inna al gis nga ak saa mbay mbayaan ak ñaan kaddun kaddun ak ak ak coono waaw moo la al imaam ne al kaddu al xadsu waaw mooy vraiment ak coono la quoi <laughs> waaw al xadsu mais al itaabu mooy ak coono coono la boo xam ne yakuddu biha ar-rajulu wajha boo xam ne nit ki da ciy sonal xar kanamam waaw tuur ci ndoxum xar kanamam ak lépp goo xam ne ak ak ak kersa li ciy waddal illaa ludut an yasala waa ji nekk koo xam ne day laaj ar mu laaj ar rajulu nit ki sultaanan mu laaj koo xam ne borom pouvoir la boo xamante ne ni mbiru boppam la yor mooy daa yor loo xam ne àqam moom da ci am àq waaw alalu nguur gi moom mu am ci àq loo xamante ne dañ koy joxe nit ñi war koo am mu ñëw laaj ko loolu noonu mën naa ne aw fii amrin wala boog muy laaj ci mbir moo xam ne la budda minhu manula deñ waaw lu manula ñàkk mu am <laughs> manula ñàkk mu daal di koy am waaw kon nag mu ngi kon mune ne xadis bii de rawahu at-Tirmidhi mu ne xadis bi rawahu daal dina koy solo at-Tirmidhi yu daal imam at-Tirmidhi muy Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi noonu la tuddoon ah ci bilaadu Xurasaan ah rahimahullah kon léegi laaj bi mooy est moom dong ko soloo waaw est-ce que moom dong moo ko soloo moom al imaamu at-Tirmidhi taala dañ naan la xadiis bii nii Euh, al imaamu Tirmidi wéetuwu ci al imaamu Ahmad rahimahullah solo na ko na ko noonu al imaamu Abu Daawud ak al imaamu An-Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu Abu Iisa rahimahullah moom mu ngi koy indi ci kitaabu am na abwaab moom abwaab la def deful ay kitaab te abwaabu bunti az-zakaat an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fi an-nahyi an al-mas'ala ah buntu bi nga xam ne mooy bunti zakat. li muy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam bunt bi di wax ci tere goo xam ne moom lañ tere ci tere tere liñ dikk di tere li nga xam ne mooy ak ñaan ak kemande ak mendicité mu ne haddathana Mahmoud ibn Ghaylan mu ne ki ñu nettal mooy Mahmoud ibn Ghaylan di Mahmoud ibn Ghaylan al-Adawi imaamul Bukhari kii it sëriñam la waaw imaamu Tirmidhi taalib imaamul Bukhari la mais sëriñ bi ñoom ñoo ko bokk Mahmoud ibn Ghaylan rahimahullahu taala waaw ñoom seede yu rafet la ñoom al imaamu Ahmad daal di def ci moom voilà moo bañ ko laajee mu ne kooku siqa waaw moom hadis a'rifuhu bil hadis saahibu sunna waaw hadis laa ko xam man Ahmad ibn Hanbal borom sunna ngoog waaw qad hubisa bil qur'aan wax jum wax ci dëggug al qur'aan te ne yàlla la du yàlla kenn ko bindul taxoon nañu daal di koy tëj waaw comme ni nga ni ni ni niñ doon sonal imaam Ahmad rek moom mii ñam na ci loolu waaw imaam Ahmad daal di def ay ay ay ay ay ay seede yu rafet ci moom al imaam al borom as-siyar az-Zahabi mu ne al imaam al haafiz al hujja min a'immati al athar kii Mahmud ibn Ghaylan mooy imaam bi haafiz la woon lay la woon lay min a'immati al athar ci borom xam-xamu njiitu jeex jeexitalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Mahmoud ibn Ghaylan al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi al-Adawi al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana nettali nañu Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi al-Khurasani an-Naysaburi mooy al-Asbahani an-Naysaburi eh, Abu Abu Sufyan moo doon dàkkante la muy Waki' mu siiw mi qaala mu ne haddathana Sufyaan mu nekk ñu nettali mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri ñoo nekkandoo woon fi nga xam ne mooy Kuufa al-Kuufi rahmatullahi alayhi an Abdil Malik ibn Umayr mu jëlee ci Abdil Malik ibn Umayr di Abdil Malik ibn Umayr ibn Suwayd ibn Jaariya al-Qurashi ñii na Abu Amr ñii na Abu Umar al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Zayd ibn Uqba moom moo ko jëlee ci Zayd ibn Uqba kan mooy Zayd ibn Uqba muy Zayd ibn Uqba mi Eh, mooy Zayd ibn Uqba al-Fizari wala al-Fazari al-Fazari al-Kufi eh, rahimahullahu ta'ala mu ne an Samurata ibn Jundub moo ko jëlee ci Samura ibn Jundub ibn Hilal eh, ñi na Abu Sa'id ñi na Abu Abdillah ñi na Abu Abdirrahman ñi na Abu Muhammad ñi na Abu Sulayman al-Fazari al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna al-mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajul wajhahu illaa an yas'ala ar-rajulu sultaanan aw fi amrin laa budda minhu haaza hadiisun hasanun sahiih waaw moom la imaamu euh, Nawawi mu ne imaamu Tirmidi rawaahu Tirmidi wa qaala mu ne hadiisun hasanun sahiih waaw noonu la ko waxe ci jaami' bi moom al imaam Abu Iisa rahimahullah léegi aywa léegi hadis bi ana ban lëkkale la am ak bunt bi waxoon nañ la hadis yi ñu génnoon yi mu ngi doon dugg ci beneen wàll bi mooy zamm su'aal yi ŋaññ li nga xam ne mooy ak saa mbay mayaan ak ñaan waaw bu koo def métier te yow euh, loru waru la ko léegi nag fii mu commencé nag xam nga wax na fee ŋaññ ba ne gis nga liñ gisoon képp ku fi laaj nit ñi ngir bari le kon xam nañ ne kon di ut lu ba di di di di di ñaan te loru waralu ko mooy ngir bari le loolu problème la mooy safara ngay dajale sa bopp. gisoon nañ tamit yeneen yi nga xam ne moom la wax ne waa ji nga xam ne day laaj bu ñëwee yowmal qiyaam waa ji du deñ di laaj di laaj kenn ci yéen ba ni muy dajee boroomam xar kanamam benn suux du ci am squelette lay doon yaram yu yëpp yaram wi day am suuf mais squelette bi yowmal qiyaam koo gis xam ne i day foog ne benn fantôme la màndarga bu ko yàllay defal ñëpp koo gis xam ne kii ab laaj ab ab ab ab ab laajkat la woon léegi nag xadis bii nag mu ñëw comme li na doon naan xadi xadisu Qabisa bii ñëw radiyallahu anhu ibnu al-Muxaariq foofu lay gën a leeral lépp bii daa commencé di leeral ana ñan ñoo ci am droit di laaj ñan ñooy ñi nga xam ne ñoom bu ñu laajee ñooñu seen laaj waxuma la man naa ne de mais bal day am fu mu toll il faut ñu laaj ñoom waaw laaj day nekk farata ci ñenn ñi léegi nag ñooñ la commencé di dugg par ndànk-ndànk xadiis bi loolu lay leeral yonent way sarsaan ne mu indiwaat ŋàññ liy wane ne laaj moom ci luñ doyal dañ koo ŋàññ lu dul ay cas particulier lu dul ci ay yenn kii lañ koy lañ koy permettre mu ne innal mas'alata gis nga saa may mayaan ak mendicité kaddun waaye ak coono la waay goo xam ne nit ki moom lay coonal xar kanamam ndax nit buy ñaan xar kanamam lay jàkkaarloo ka muy ñaan waaw lépp loo xamante ne nii bases la wax ju ñaaw ak ci batu yeeg muy topp leen ne waay kenn manu fee am dara yooyu yépp pare na xar mu daldi mu daldi dékku yooyu yépp bases wax yu ñaaw yooyu jànn yi lépp pare na moom mu ngir dékku ko ngir waa ji jox ko après quoi mu ne lool nag coono la boo xam ne nit ki da ciy coonaal xar kanamam da ko ciy waaw ba dootul amati benn force ndeysaan waaw lu dul illaa ba mu des lii mooy en général ba mu des nag ñii an yas'al ar-rajulu sultaanan lu dul waa ji dal di laaj koo xam ne boroom nguur la mais boroom nguur yi lan koo xamante ne nii boroom nguur gi mooy la mu yor moo waaji da ca maaq waaji da ca maaq moo tax <laughs> euh, sultan sultan bi kooku mooy koo xamante ne nii xam lay laaj mu laaj ko ko bu dee na da am àq waxuñu mu ñëw di laaj borom nguur gi loo xam ne amu ci àq comme niñ doon wax wan yee naan euh, ci jotaay bee ñu génn sëriñ si nga xamante ne nii ak ñi nga xam ne ak euh, sëriñu tariyaax yeeg ak ñi nga xam ne ay ay ay kii lañu ay euh, kilifa aada langal ko buur bu ñëw ñu langal ko ko di dajale ñu leen di jox rek ci loo xam ne amuñu ci àq ndax liñ leen di jox mooy liñ la waxoon kero ñëw fekk foo xamante ne nii ay nit a faroon sàmm ay génération ñu fay sàmm seeni nag ñu ñëw dagg ko parce que mooy président jox ko sëriñ diw loolu fu mu tegu lu ci bakkanu kooku loolu amu ci ak lu wax mu koy jox alors que nii seen maama ko moomoon nekkul loo xam nañ naan ana këyit yi waaye këyiti la est que moom il faut mu am këyit loolu fan la am ñun dañoo xamoon yooyu léegi nan ngay ñëwee ne léegi baax na mais man ngeen ko régulariser par banque mais defuñu ci dara léegi lu tax waaji moom terre ya nga xam ne ay waaju ay maamam ak maamaatam ñoo fa doon sàmm nga bëgg ñëw ne ko tungaañ parce que domaine national la ban domaine national loolu affaire la <laughs> ci loo xam ne sax du daruraa ko waral du loo xam ne dafa am projet boo xam ne il faut ñu def ko ndax loolu beneen affaire la intérêt général bu taxawee bu boobaa wax gisoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog muy dem Uhud ba mu jaaree toolu naafiq bi <laughs> Mirba al-Qaydi saay <laughs> muy kaas te teewul ci tool bi lañ jaar <laughs> waaw parce que intérêt la parce daal mbayum Mirba bee nii duñu fi jaar alors que fii lañ mën a jaar ba waa Quraysh duñu gis ñuy jël risque di mettre en danger armée bi ñu ñuy embuscade bi ñu ko def parce que intérêt général moo taxaw loolu waxuma lool loolu ñun ñëpp xam nañ ne domaine yi ñu fi daggal ay sëriñ di wëkk daa kenn du loolu fenn en plus moom li mu yor bari na nga ñëw bu doon fa ab àll la boo xam ne kenn newu fa sax kenn kii kiiwu ko moomu ko kenn liggéeyu ko loolu sax nga mën a comprendre affaire bi mais nan ngay fekke foo xamante ne nii am na ay oasis am na ay ndox am na ay dex am na lay lépp ñoom samba pol sa waaye di ñu la nekk ay seen maam di fi sàmm yow nga ñëw benn jour ne man maay président voilà décret voilà Serigne Diw voilà moom laa jox fii tegoo ko fen <laughs> waaw te Serigne boobu li war a def mooy li ma la waxoon fan yee waaw delloowaat ko ko ci ay teggin te laayu biir ko na ko bu ko jox keneen parce que am na ñu fa nekk di yëngu te loolu fa lañ ma sa nekk loolu bàyyi kook ñoom dama lay ñaan nga bàyyi kook ñoom waaw mooy laaj bi sultan moral imam al yi mu ne attention de <laughs> rahimahullah mu ne attention waaw mu ne ay law même waajooju di laaj sultan bi ci pouvoir bi gouvernement bi ministre bi nga xam ne moo yor wàllu domaine boo xam ne loo xamante ni da koo yor àqu nit ñi nekk ci mu war leen koo jox yow nga am ci àq même bu dee riche man ngaa dem laaj loolu waaw ay walaw ma al ghina fa saalahu xaquhu xaqahu min baytil mal li anna su'ala ma al xaaja daxala fi qawli aw fi amrin la budda min waaw kooku noonu mën naa laaj même bu dee richard la mais dafa am loo xam ne nguur gi ñun ñépp ko moom affaire discrimination sociale yooyu loolu amul ci l'islam no lislaam ku nekk la nga war a am dañ la koy jox nekkal milliardaire lu ne mais loo xamante ne nguur gi moo tax diiwaan gi amoon ñuy recenser nit ñi ñëpp di leen jox ko xam nga keroog gis nañ euh, Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu Seydina Abu Bakar dana <laughs> dara jox ma ne ko maa bañ du ma jël dara parce que waxoon naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam man dootuma jël dootuma wàññilati kenn dara lu muy lu mu yor waaw Seydina nekkee xalifa woo Hakim ngir jox ko ci donation yi Hakim ne man jëluma Seydina woo def discours ne jullit ñi yéen seede leen ma ci Hakim maa ngi koy jox ak xam mu bañ ci alal ji nga xam ne yàlla moo ko jox ndax Hakim Richard la woon mais du lool moo tax mu bañ de engagement bi mu jëloon ci yonent bay far salam ne ko dootuma laaj nit ginnaaw yow jamais dara jeex na moo tax noonu lu génn àddina te borom alal la woon taxul loolu mu nekk borom alal mais euh, donation yi ñëpp lañ ci doon jox Seydina Ousmane nekkul woon Richard mais Richard la woon yonent way sa sa ñu doon joxe bu ci amee ak da ko doon jox ah newul ah non non non non non discrimination fii sociale non yow sa waay riche da lay jox riche ci affaire yi mu ngi mel ni en sécurité sociale sécurité sociale c'est pas affaire de pauvre ou de affaire bi la nation pour nga comprendre affaire boobu ci l'islam ma indil la loo xam ne man nga koo jëli yow mi xam société sécurité sociale France amul kenn koo xam ne sa carte bi da ngay ñëw parce que c'est un riche ñu ne la ah non non non yow t'as pas droit ah demal toog waaye yow ban carte yow carte soo doo ko am carte verte fan non non non waaye eh, non ñépp am droit am carte bi waaw même bu dee ab riche nga te loolu. loolu la par exemple loolu noonu nit ki nga xam ne dama nekk brihard ne man samay doom euh, je vais chercher euh, def ay démarches ngir am papier kii carte verte bu sécurité sociale kooku kenn manu ko ne ah, ah, ah am na droit mu laaj waaw kooku moom waxuñu parce que ngóoram nguur gi ak xam la yor ak li mu yor ñépp ci bokk waaw mais à condition bu nekk moom la muy laaj moom ci àq mais du ñëw par exemple yow zakat lan ngay imaginer zakat zakat suñu borom li ñi dañ koy jox lil fuqara wal masakin ak loolu ba mu jeex yow nga bëgg a taxaw nekkum risaar ba pare ñëw naan borom nguur gi wala <laughs> benn ministre bi nga xam ne mooy toppatoo zakat yi euh, bon nga koy laaj ci affaire yi quoi kooku bu ci joxee amoo ci àq. yaakaar nga ne kon yonent bay sa saam loolu naan lu dul illaa an yas'ala ar-rajulu da sulfaan loolu mooy ci riwaay imaam Abu Dawud illaa an yas'ala ar-rajulu da sulfaan borom nguur waaw yii ñu nekk illaa an yas'ala ar-rajulu sultaanan aw fi amrin laa budda minhu kon loolu mooy ki ngay laaj nguur borom nguur gi ngay laaj il faut yow la koy laaj nga am ci àq boo ci amul àq amoo droit di ko laaj parce que bu boobaa yow yaa ngi koy pousser ci mu détourner alal yoo xam ne ñeneen a ko waroon a am les ayants droit bi la ko jox yow foo ko teg bu boobaa yow dugg nga ci nga xam ne mooy dañ koo ŋaññ façon laaj yi nga xam ne dañ koo ŋaññ waaw waaw akbar waaw <laughs> mu ngi waaw léegi nag nit ki bu dee ne par contre nit ki dafa dafa nekk koo xam ne am na droit ci zakat parce que pauvre la bu boobaa kenn du na ko ah bu laaja ah, parce que déggoo liñ yonent way sa sam hadise yi fi romb yëpp li mu wax ci gravité laaj non non yow bu laaj non bu boobaa kooku mën naa laaj moo tax yonent way sa ne kii bokku ci waaw ñëw di laaj ak laaj te day nekk coono ci xar kanamu borom mu ngi épuiser boppam ba mu def ki nga xam ne day laaj ak xam yoo xam ne boroomu nguur a ko yor waaw ah, ma am ma am droit ci zakat bi mel ni dañ ma fee dañ ma fee dégg di ma di ma tëb saa su ne boobu am naa droit j'écris waaw ah, au service qui qui qui qui qui qui s'occupe des zakat et des awqaf pour leur dire que moi voilà j'ai le droit d'avoir aussi donné joxewaale say way justificatif yuy wane ne man ñii damaa nekk koo xamante ne wane sama kii voilà bu jaree ñu ma dem pôle chômage waaw ma ma ñu ma ñu jox ma benn papier buy wane ne man maa ngi ci chômage ji ak tamit li may touché ñu gis ne du dara voilà loolu yooyu yëpp mu jël justificatif yi bind leen courrier bu dee courrier la wala ma dem jébbal leen ko wala dóor samay argument ne leen lii dama cee war a am kooku noonu loolu mu def baax na waaw kooku kenn ŋàññu ko kooku kenn ŋàññu ko ah. voilà <laughs> waaw mu ngi noonu kooku moom man naa laaj waaw alal gii ñuy joxe dafay ñëw ñuy jox ne bon ah fay dawal yi dañ ñoo jël Arabie saoudite carcasse yi ñuy joxe <laughs> te ñoom ñu koy jox c'est pour les pauvres nga ñëw gars yi daal mel ni bon man nag neew ma li gars yi wax dëgg la man de toute façon je ne me base pas sur les propos d'un wolof non loolu moom il faut que ça soit clair <laughs> non ki duñu joyal déedéet que xam nga ay am nay taara ñoo am naan ministres yi wala carcasse yi ñuy jële xar yi ñuy jële yi ñuy jële ca aj ga indi ko ngir pauvre yi ñu war koo joxe ñoom dañ koy séddoo seen biir wala député yeeg wala ñu bokk parti loolu yëpp leeru waaw ku ci am preuve nag man neew ma la li nga wax yow mi ci am preuve bu leer loolu amul de man dama ne sama bopp laa xam <laughs> voilà fay yaa ngi xàttale ko mooy keroog bi may wax ci élection yi ñaata yoon laa ko fa mais man moom gëw ma ne élection dina am loolu nag neex nga la man man la engagé que jàpp ma ne élection dina am <laughs> Sénégal en tout cas ci mois février bi man loolu laa ma sa ressentir ca def ca ca deux mille vingt trois laa ko jàpp que loolu du am noonu man man sama ressentir loolu la moo tax dama la ne woon ku mu neex nga gëm lu la neex man li ma gëm laa wax ak li ma jàpp li ma jàpp teguma ko ci ci ci loo xam ne lu leer naññ la de mais cin daal bu naree xeeñ la ma la waxoon bu baxee xeeñ waaw lii dam sa pare man neew ma ne ministre yi ak nguur géej yooyu ak ñi yor yooyu ak tàndarma yi ñuy jële makkanaan dañ koy dañ leen koy jox ngir ñu jox ko pauvre yi wala yu mel noonu te dañ koy lekk loolu dégg naa wolof yi di ko wax mais man je ne me base sur ça waaw loolu moom du ma ci taqal kenn du ma ci dal ci kaw kenn te aw ma ci preuve nit ku nekk war nga lépp looy avancer da war a mel ni di fàttaleku waliman xaafa maqaama rabbihi jannataan borom bi nee na ka nga xam ne ragal na tey suuraale di bàyyi xel taxawaay ba muy taxawaay dëkk ca kanamu boromam ku ko ragal tax ngay liggéey en conséquence lépp looy def nga ciy suur sa borom te xam ne boo ko gisul mu ngi kooku borom bi nee na maa ko waajalal préparel naa ko ñaari àjjana ku nekk nag ci ñun war nay teg lool ci kanam. amul mu ngi Sénégal amul gaa yee ngi wax walla di dugg politicien sàngam ndàngam ma ñëw rek sóobu man itam du ma ko te ku responsable ku ne noon nga war a mel tu jamono jii nga xam ne kàcc daa bari ak réseaux sociaux yi lu waaye neex wane lu la neex image yu la neex détourner lu la neex waaw wax lu la neex takkal ka nga bëgg a takkal loolu nag ah ñun ñi nga xam ne ñooy waa alquran loolu waruñu woon a dal yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun waaw an tusibu qawman bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin yonent way sa sam nee ne yéen ñi gëm yàlla waaw bu leen ab kàccoor indi leen information na ngeen ko leeru parce que li ngeen di risquer mooy ngeen di dal ci ay nit ci loo xam ne ñàkk a xama tax di leen dugg ci loo xam ne ñàkk leer loo tax ginnaaw ba ngeen xamee ne nag ndekete yoo la ngeen basé woon di wax lu dëgg ngeen mujj di rëccu fekk rëccu weesu waaw non il faut être responsable waaw c'est pas bakkan bi lii la bëgg moom la ñëpp yi wax rek discours bi law gaa yi di wax di publier fu nekk di wane fu nekk ku nekk di partager yow nga ñëw di partager ay kàcc doo ko def doo segg waaw seggal <laughs> kon par exemple xar yooyu noonu ñuy wax carcasse bu ñëwee yow nga am ci droit nekk pauvre boo xam ne amoo loo lekk nga yëg ne lii c'est pour ça yow am nga droit bind ñoo ñii service boobee te kooku lool mu def kenn du ko tudd laaj goo xamante ne nii daa nekk ndax baytu maal la voilà alalu baytu maal la te loolu daa am ñu ñu ko du pour ñi nga xam ne am nañu lu ñu dundee du lu jat mais ngir way ñàkk ñi te yow ci nga bu boobaa mën ngaa laaj voilà kii xam nga ne moom laaj nekkul loo xamante ne nii moom lañu moom lañu xaraamal fii kenn xaraamalu ko ci waaju mel nii mu ne kon boobu leer na kon gis nga yonent bay saa saam ci boppam seetee na koo xamante ni nii kii moom laaj garaawul ci moom alalu nguur la bu ñépp bokk nga laaj mais <laughs> xam nga lu tax hmm? mooy gis nga ci yoon mooy mooy kenn ko doon wax lool am na ci boroom xam-xam yi ku ma gis muy wax kan moo doon wax loolu naan <laughs> li li tax boo xam nga li tax euh, kii bi euh, euh, nguur nga man koo laaj parce moom sa alal la dencal waaw ndax lam lay jox mooy li yeneen way saa am ne man damay séddale yàlla mooy joxe man maay séddale mooy kooku mu ngi mel ni koo dénk sa alal la ndax yow man dama koo dénk sama alal citoyen bu nekk dafa mel ni suñu gafaka lañ boole jox ko président bi mu former benn gouvernement out ministre du budget ministre des finances ministre de l'éducation ku nekk ñu compal tal la compa compa dara daal di lay jox ngir nga mën a doxal secteur ba nga ne mais alalu réew mi yépp la léegi yow mi ñëw di laaj yow nekkul ne da ngaa nekk koo xam ne da ngay laaj loo moomu mooy sa alal mi ñëw mu ngi mel ni koo xam ne da nga ko dénkoon ah sa alal après ñëw ne ko bon euh, nga soxla ko nga ñëw ne ko léegi jox ma xam nga ne hmm. eh, vision bi mooy vision bu baax lii mooy li jub ci njiit mooy nga xam ne li fi ñu la teg moomoo ko li ñu la jox sa loxo danga koo moomut dañ laa dénk kese waaw du sa afal du sa moomeelu baay du sa moomeelu ndey xool yow yaa ngi imaginer xoola kaw kaw bi ni defoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn kaw kaw fa ñu jógee xaw ma kaw kaw bi lan moo dal mu ngi bëgg ak moom daal ñëw fekk yooyu may saa saa la fekk mu kii rek fii la xëcc yére bi la xëcc ba baat bi Seydina Anas nee na maa ngi gis Yonent bi alayhi salaatu salaam kaw kaw bi mooy genre xol la quoi <laughs> ba affaire bi yére bee ngi seere ci put yi seere seere yooyu saa saa la nii <laughs> mu ngi bàyyi rek kaw kaw ko noonu naan ko <laughs> jox ma ci li la yàlla jox <laughs> waaw <laughs> damaa bëgg nga jox ma ci li la yàlla jox la wax yow bi da cee teg sa waajur moomu ko xaw façon façon wax bu bu bu mel noonu bu bu <laughs> dinaa ko vérifier <laughs> damaa façon mel noonu bon <laughs> ni mu ko waxee ginnaaw ñàng mais daal mooy ci ngir rafetal sa sa waajur boobu ko jox ko may kon ci alal ji la yàlla jox yeneen saa saa daal di koy reetaan ne ne ne ne jox leen ko jox jox leen ko ñu daal di koy jox mu dem yoonam yow yaa ngi imaginer non mais ñun ñun ñun ñun vraiment ñun. moo tax ah, suñu démo suñu a ah, wax naa la France moom ay monarque lañ fa <laughs> monarque républicain nga ay Louis quatorze lañ yoo xam ne ñeen a <laughs> président mooy décider ci sooru ñëpp comme niñ ko fi waxe woon ñun les africains moom ñu royati dàq ñun France pas suñu ko de ñun noonu lañ masa mel attention de nguur yiñ doon am buur yiñ doon am dañoo amoon droit de vie et de mort ci gaa yi ah. attention de waaw te ñoom lu leen neex baax na bañ naan euh, bañ naan euh, euh, mbedd mi mbeddum buur la waaw mooy buur daal moo war a décider mooy façon vision boobu mooy bu ma jiitee man daal maa moom lépp maay def lu ma neex kenn ñemewu la wax vision bu borne boobu image yaa ngi imaginer ak ak ak l'islam bi yare nit bu dee yeneen saa la la ñuy def noonu quand waaw te neex yow xanaa xamoo li ngay def nañ leen ko tëj wala nañ ko duma déedéet am na ñoo xam ne loolu boo ko defee dañ lay sanctionné quoi non léegi joxatuma la ba amoo dootoo am dootoo am <laughs> yow dootoo am mais da lay daf ko reetaan ne ko jox leen leen ko <laughs> waaw kon mooy alal ji lii nii mooy li juma ah waaw hein ndax mooy ak àqam la ci am non loolu boroom Awnul Ma'bud a ko doon wax sharh Sunan Abu Dawud moo ko doon wax rahimahullah ndax xam nga wax nañ ne imaam Abu Dawud rahimahullah solo na xel que ne voilà waa ji daa am àq ci mbir mi te ki jiite dañ koo dénk comme rek nit ki ni muy dénk alalam kon nag ñëwaat laajaat sa alal loolu dara na wu ci ma la loolu kii moom kii moom moom moom kii moom moom mooy mooy une vision innocente quoi bu jub bu normal léegi dañoo nekk réew. am àddina bu dëng ba kuy xalaat xalaatin bu normal gars yi dañuy jàpp ne am naïf ko quoi kii kii moom kii xamul ni mu demee quoi <laughs> léegi mooy moom lañ la doon wax ne la xool Seydina Omar li wax ne moom lañ doon sànq ne Hakim ne jullit ñi seede leen pour bañ nit gis joxul Hakim gars yi ñi xamul naan non moom kay moom moom justul envers moom dara. voilà alal yi mu jël di joxe rek waaye moom gis nañ ne Hakim moom daa mel ni boolewoo ci dara alors que Hakim moo bañ mu leeral affaire boobu ne mu ngi nii toog ci ñu déglu li ma déglu maa ngi koy jox alal ji ko yàlla sédd alladi qasama allahu lahu waxul ne man di ma ko jox moom laa la woon ñun les monarques la suñu président yi waxoon naa la ko gars yi dañuy defal benn territoire benn infrastructure voté luñ leen gars yi ne waruñ ko fa woon a def sax ba pare di leen sanctionné wala opposant boo fa nekk ñu xañ ay ay subvention ay yoo xam dañ ko waroon a def cëp région ba buñ ko fa def ngir mu délabré ngir ñu mantee wax laa ngir ngir lan jouer ci seen sale boulot quoi c'est grave ci loo xamante ne yow da ngaa waroon a nekk koo xam ne dangaa waroon a tudd njaaxaanaay xam ne li nga yor dara nga ko moomul niñ ko jëlee teg ko sa loxo bu newoon ci loxoy keneen la ko borom bi di foqar ëllëg mu neex la mu naqari la dina jóge sa moom kay waxtu waa jotagul rek ndax yàlla moom daa yàkkamtuwul ndax yàkkamteeg ko ne gis nga Firawna fi la ne woon di def lu ko neex gaa yi foog ne Firawna suba mu dee <laughs> ndax yonentam yàlla ñaari yonent yàlla lu ko siqal di leen def lu ñaaw waaye ma ne dara fi borom ba ba mu nam nee ne la fi Firawna yi jóge la fi Firawna jóge waaw waaw boobu <laughs> mu ngi noonu kon lii mooy vision bu normal que ba nguur li tax waa ji bu demee laaj ko waru cee am benn kersa ak benn loo xam ne lu muy kii benn gene mooy alalu nit ñi la yor te man dama am àq ci li mu yor kon jox ma ci li ma am àq pas li ma amul àq waaw kon illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu léegi fii moo ñu def wala ci mbir moo xam ne manu la yàq mooy loo xam ne manu la loolu mooy la amrun laa budda minhu mooy loo xamante ne nii nit ki manu la ñàkk ngir mu dund alhamdulillah loolu moom mu amee kenn du na ko ah non non non bul laaja waaw ah. Eh, ah non <laughs> loolu mooy lan comme moom lay leeral nag ci xadiisu xabiisa biñ la doon wax koo xamante ne daa am dafa garantie dafa prendre dafa jël gage garantie loo xamante ne fitna naroon na am ci diggante ñaari koñ ñaari tribu ñaari gox te alal waraloon ko waa ji ne man engagé wu naa jël ko wala nit koo xamante ne gis nga ne lu metti nar na koo dal ci wàllu alal bor bu mu amoon mënatu koo fay te gaa yi kilifa la te gaa yi nee nañu sa bu fayul fii deux gaa digi jour dañ koy tëj yow nga nekk koo xam ne xam nañu la am nga notoriété doo toog rek naan bon c'est son affaire ah ñu tëj ko ngeen nekk fi di ko jëw déedéet nga ne ah toog jot toog amatul nga ñëw gis gaa yi xam ne ñoo ñoo koy menacé de tëj nga ne leen waa léegi man de dama leen doon proposer léegi xam ngeen ma te ko il est solvable mais sauf que lii lii mu engagé wu moom kese manu koo fay moom kese manu koo fay par exemple waa ji deux milliards waa ji millionnaire la mais sauf que waa ji am det bi wala moom mi nga xam ne moo yoreel gaa yële wala tribu bii li ñu yoreel ne la ba nar a indi xeex deux milliards waa ji nekk millionnaire xam nga ne million yemul ak milliard gaa yi xam ko ci buur ñu daal dina mu ñëw engagé wu ne man bon lii dinaa leen maa koy engagé wu léegi ngeen bàyyi ñee bu leen leen toppati dara léegi man la kooku noonu par exemple laaj gi muy dem laaj ngir ñu ko ci dimbali kooku mën naa loolu la yeneen tubaab saa mooy amul laa budda minhu moom lay leeral foofu ah wala koo xamante ne nii mooy alalam boroom alal la woon mais benn intempérie dafa ñëw yàq lépp waa ji ay ferme la yoroon waaw ay ferme yu baax nag yi di kii ferme waayam mbaam ak ñeneen ak yeneen waaw lépp di dox mais daal benn mbënd moo ñëw seddaay boo xam ne nag yëpp faatu waaw nag yëpp faatu juróom ji yëpp faatu amatul dara kooku mën naa laaj lool mooy amrun laa budda minhu wala koo xam ne ak ñàkk gu méttee ko dal waaw ba mu nekk koo xamante ne ay ñoñam dañuy ñëw man a seede ne kii kat ah wax dëgg yàlla moom lii dal na kooku mën naa laaj loolu mooy amrun laa budda minhu te moom lay leeral waaw kooku ñooñu mën nañoo laaj kon bii mën a résumé lañ la xadiisu <laughs> xabisa bi ndax lii ah, kon mu ngi noonu hmm? mu ne kon rawaahu at-Tirmidhi kon xadiis baa ngoogu bon léegi nañ yem nii parce que bi ci tegu <laughs> bi ci tegu hadis Mawlana Ibn Mas'ud 534 hadis la boo xam ne <laughs> wolof yi en fait wolof yi wolof yi euh, ak a neexoon ñu xamoon ne hadis la ko quoi lu ñuy wax la nag xam naa du ñàkk ne bon bon euh, mooy wax ju euh, <laughs> wax ji naan de toute façon nit ñi moom boo leen waxee seen say problème dañ lay yëgal rek mais duñ la fajal dara. <laughs> yëgal la siiwalal la say affaire hein wax ju mel noonu yee loo xam ne xadiis la léegi yow fay bu ko defee ñun ñépp bu ñu koy waxati xamuñ woon ne xadiis la ñun nañuy wax xadiis bi waaw waaw roy ko yonent bay saa saam tey wax waxu yonent bay saa saam loolu moom la ñuy gis insha allahu taala ci xadiis bi di di ci jotaay bii di ñëw mooy xadiis cinq cent trente-quatre bu Mawlana ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib